wala suuratu daawud alayhi salaatu wassalaam ñu ngi woon ci laaya yi nga xamante ne nii ci la boroom bi azza wa jalla doon nettali xew-xew seydinaa daawud boobale alayhi salaatu wassalaam nga xam ne alxuraan daf koo nettali mu leer naññ ñu bàyyi ko fi nag mooy ñu bari ci téere tafsiir yi ne ko fi dégg li nga xam ne dafa leer zaahiru alxuraan leer naññ ñu bàyyi ko fi di topp lan ay israiliyaat yi nga xam ne ci téere yahuud yi nga xam ne dara wérité waxoon nañ la dañoo falsifié daal di jaxase daal di soppi li nga xam ne mooy tawraat ak injiil nga xam ne seeni bakkan ak seeni caaxaan kese lañ ci def seen nettali yooyu nga xam ne li ci wër bariwul daa dara sax wéru ci mooy nag lenn yenn yi li tax mu koy wér muy wér mooy alxuraan bu ñëwee dëppook moom ñu xam ne lii wér na waaye li ci ëpp seen nettali yi demewul noonu te nag bari na yoo xam ne dinañu ko gis ci biir de dinañ gis tamit nettali yoo xamante ne nii yu bari yoo xam ne ci ñoom lañ jóge ci wàllu ay ay ay ay ay haarut ak maarut insha allahu taala ci suuratu baqara buñ cagsee dinañ ci ñëw ci waxu kàcc yooyu nga xam ne moom la ñuy wax foofale mooy li xew fii rek te wax nañ la li nga xamante ne moom la mu mufassiruna yu bari seen téere yi looloo ci nekk mooy rek comme la al imaam al-Suyuti waxoon rahmatullah alayhi ne yooyu moom mooy amul bul am sax état d'âme dafa am yoo xam ne lenn am soit nga ne dëgg la wax nga loo xam ne mooy wute nag li am ndax yonent yi alayhimu salaatu wassalaam borom bi moo leen ñoŋal ci ñuy def bàkkaar yow nit koo xamante ne nii moom as ndaw bu rafet la gis tax mu nar a raylu fexe yi koo xam ne bakkan bu deful dara boo xam ne da ko doon jihaadal ci yoonu yàlla mu koy yóbbu ngir mu dee kooku borom bi dina wóolu ku mel noonu di ko yónni ci mba ji mbindeef yi yow ku mel noonu yow boo yoroon sa alal ku mel noonu nga xam ne nii la mel wallaahi alal yoo xam ne sopp nga ko te ci nga teg sa bakkan wallaahi doo ko jox léegi nag ngeen ne borom bi moom moo tànn nit ku mel noonu quoi moo tax affaire yi dafa laaj tamit lenn mooy nite quoi. mooy del xalaat te nite rawatina yi koy nettali dara dëgëru ci te gis nañ ne nga xamante ne nii noonu la al imaam al Baydawi rahmatullah alayhi daal di sànni wax ji fële na ko noonu al imaam al qaadi Iyaad rahmatullah alayhi borom Ashifa rahmatullah alayhi al Maliki dëkkoon fële mu ngi fële ca Rabat rahmatullah alayhi ak ki nga xamante ne mooy imaam al Xaazin ci tafsiram bi rahmatullah alayhi waxoon nañ la tamit li nga xam ne ci moom noonu la ko Abdul Aziz ad-Dabbaagh di turandoowu imaam Seydina euh, maam Abdou Abu Seydil Haaji Malik turandoowam bi nga xam ne marocain la woon radiyallahu anhu ak ki nga xam ne tamit non la ko Seydina Cheikh Ahmad Tijaani radiyallahu anhu daal di dàqe fële wax ju mel noonu ci Jawaahirul Maani ci muy téere ki nga xamante ne nii mooy bu Seydi Ali Harazim Barrada radiyallahu anhuma kon mbir mi loolu la lee mooy affaire boobu mooy ne loolu demewul noonu affaire boobu mooy li nga xamante ne nii jarul sax nekkoon doon kii waaye comme que dafa bari ci li nga xamante ne nii mooy téere tafsir yi nga gis gaa yi ci sëq di ci dugg te xamuñu xam-xamu xadiis gaa yoo xam ne dañuy ñëw ñu naan dañuy tafsir ñoom yu amee yu mel noonu kese leen neex yooyu yu yéeme ñu ñëw di nettali alors que ñoom il ne maîtrise pas mënuñoo sax fee ji dugg ci géej yu mel noonu le kon nag mbir yi loolu la mooy wax jooju noonu demewul noonu lan moo am nag mooy li am rek mooy li Seydina Cheikh radiyallahu anhu bi ko taalibeem bi laajee ne ko waa kon ci lan la doon tuub ji li su boroom boroom bi wax mu ne li mu doon tuub lenn rek la mooy lan dafa gis ne moom dafa juum ci àtte bi parce que loolu kese la du leneen mooy ne dafa yàkkamti kii wax rek mu àtte ko te dégluwul keneen ki loolu kese la du leneen loolu rek comme ni ko boroom bi tabaaraka wa taala daal di tuddee le ba mu ko waxee nag ba mu àttee noonu àtte bu gaaw boobu mu daal di koy leer que ne daal di nay juum ndax waroon naa déglu keneen ki loolu kese la voilà loolu noonu la ko Seydina Cheikh radiyallahu anhu daal di waxe te loolu mooy li am mooy comme li waxoon rek que ne yéen loolu lan lay yelle daa yelloowul loo xamante ni laa yan bari mais yelloowul ñu koy tuddal. ñu baax ñi nga xam ne mooy awaamul muslimin amatul muslimin mooy ñi nga xam ne lamdaay ci jullit ñi ñi ci sell kese kuñ ku waxoon lu mel nii la def ña ña ko xam ne loolu du dëgg nag lan ngay xalaat ñi nga xam ne ñooy tànneefu borom bi ñoom ñu ñëw di ko wax wax ju ñaawe nii di ko wax ci xàqam ne na'udhu billahi min at-taxlid maa ngi ñoo ngi muslu ci yàlla ci li nga xam ne mooy njaxas ak li nga xamante ne nii mooy dal ñenn ñi ba ñuy wax wax yu mel nii ci xaqu Seydina Daawud alayhi salaatu wassalaam suñu borom ku mel noonu dina ne yaa Daawud inna ja'alnaaka xalifatan fil ku mel noonu nga xam ne moom moom bu gisee lu mbëgg rek ko kay mooy mooy kooku ba kanama ko moom léegi kooku moom yi borom bi dina ko ne yaa Daawudu inna ja'alnaaka xalifatan fil ard bu doon ne wax jooju dëgg la borom bi dina ne ku mel noonu dina ko tànn di ko def yonent yàlla tere mu naan ko def naa la xalifa waaye loolu mooy xam nga ndax xam nga xalifa bi mooy du yonent bu nekk moo nekk xalifa mu loolu da beneen affaire la affaire bu rëy a rëy la xalifatullah fil ard da ngeen foog ne xam nga nit ñi ci en général nit ñi daf soo borom def waaye yii nii yu jag loola surtout du am darajaay ñu xalifa bu mel nii ah. lii suñu borom ne yaa Daawudu innaa ja'alnaaka xalifatan fil ard kooku bokk ci tànneef yu magu borom bi tabaaraka wa ta'aala nga ne moom ab ab jigéen la gis quoi moo koy fitnaal ba loolu koo xam ne mam la mooy moo tax loolu wax dëgg yàlla nit waroon naa am kersa sax di ko nettali wala boog lu dul di ko leeral ndax jamono ji dañoo nekk jamono joo xam ne réer dafa law nit ñi dugg ci téere yi te xamuñ ci dara waaw doj bu boroom téere wax na aywa kon baax na déedéet mbir mi du loolu bu kenn ne mu ngi ci téere sànga mooy wane ne loolu la lii xam nga yan téere ñoo ñooy lislaam bi mooy alquran mooy li nga xam ne lépp lu ci nekk ca début ba fin ba lépp a wér ak tamit li nga xamante ne nii mooy lu wér mooy yoo xamante ne nii xadiis yu wér yoo xam ne boroom xam-xam yépp a d'accord ne liy wér na comme xadiis yi nga xam ne ñoo nekk saxiixay yi ak muy saxiix imaamul Buxaari ak saxiix imaamu Muslim ibnul Xajjaaj al-Qushayri yu an-Naysaabuuri yu rahmatullah alayhi sinon téere yu bari yu ñuy tudd li ci ëpp boo demee dañ ciy gis ay xadiis yoo xam ne ay xam ne lii wérul wala ñu koy askantale askanale yonent mi alayhi salaam te yonent mi alayhi salaam sore nag loolu te waaye ku ko bind nitu yàlla la mooy boroom xam-xam la bu plein bu mat waaye mooy loolu mooy nit moo matul te tamit mooy est ce que sax da koo andi woon ngir wan ne lii dëgg la am na yoo xam ne dañu koy nettali parce que ñoom lii dañ koy nettali saa su ne ñu nettali ko waaye nag li gënoon ci boobu mooy ñu leeral mbir yi kënee ndax nit ñi ñëw seen ginnaaw comme ko ñoom seen jamono ñenn ñi xamoon nañ ne lii buñ ko gisee xam ne demewul nii waaye ñi ëpp buñ ñëwee man nañ koo gis te duñ xam lan la gis rek diw nettali na xamuñ niñ ko nettalee xam ne lii dañ koy dégg xam ne lii wérul parce que buñ la nee diw moo ko nettali te diw fekkawul woon jamono yonent ci malay sa sam par exemple te nit la koo xam ne xamoon nañ ne moom ci waa banu Israël la bokkoon di nettali loolu dañuy xam ne kon ci seen nettali ko jële loolu rek mooy mbir la boo xam ne ay clignotants yoo xam ne daan la teet teet teet nga waroon a nekk koo xam ne da ngay vigilant waaye wal iyaadu léegi xam ngeen ne mos mbir yi sori na loolu moo tax yenn yi dafa jar ñëwaat moo tax yii bu kenn jàpp ne fii mën a dañoo rey temps wala waa jàllal c'est bon léegi c'est pas bon parce que c'est tellement koo xam ne jàpp na loolu gëm ko jàpp ne Seydina Daawud alayhi salaatu wasalaam def na lu mel noonu wallahi kooku def na bàkkaar bu rëy a rëy a mooy ci tànneefu yàlla yi la jàpp lu mel noonu njort bu ñaawe noonu du njort sax nga ñëw di ko tuumaale lu mel noonu walla iyaadu billah a'uudu billahi min al xidlaan yàlla nañu borom bi tabaaraka wa taala daal di ñuy musal ci li nga xam ne mooy ak gàcce ak Seydina Cheikh radiyallahu anhu wax na'udhu billahi min at-taxlit yal nañu borom bi tabaaraka wa taala daal di musal ci loolu le kon nag ñu àggale suñu borom tabaaraka wa taala di wax ci laaya bi nga xam ne mooy laayab ñaar fukk bi ak juróom ñaar mu ne wa ma xalaqna samaa wal arda wa ma baatila mu ne wa maa xalaqnaa te binduñu ngi suuratu Saad di suuratu Seydina Daawud alayhi salaatu wassalaam mu ne wa maa naa te borom bi bala ñoo jàll mooy borom bi gis nga niñ ko ubbee mooy jox ne yonent bi alayhi kii modèle la mooy ne xoolal niñ doon def nga def noonu même bu dee yonent bi alayhi salaam moo féete kaw ñépp waaye borom bi lu ko war ne mooy gis nga tuddal kii bu ko defee waa Màkka liñ lay wax. bu fàttaleku ko moom di ci mën a muñ ndax moom muñ kat la woon delluwaat kat la woon ci borom bi mooy ñu la mën di wax dellul ci moom kooku borom bi dina wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam koo xam ne moom benn jigéen bu gisee jigéen bu taaru rek moom dootul ànd ak sa bopp te tamit mooy jaral na ko faat bakkan ngir jot ci kooku wal iyaadu billaah loolu daal moom lu garaaw garaaw la wax joo jëlee mu ne wa maa xalaqnaa binduñu ñun borom bi as-samaa samaan wal ard ak suuf wa maa baynahumaa li ci diggante bi baatilaa ci caaxaan ak neen lii yàgg na yoo wax ne ku jàpp ne àddina bi moom programme fo ak caaxaan gesee fi war a dox mooy wallaahi kooku xamul le zaalika gis nga lii nag loolee mooy jàpp ne waa kaw suuf moom borom bi da ko indi ñoom même borom bee ko fi indi ñenn ñi jàpp ne borom bi la mooy mooy yéeféer yi nga xam ne gëm nañ ne yàlla am na waaye ak bon teewu leen seen lépp caaxaan la ak mbumbaay ak mooy nekk ci ay compétition yu dul jeex lépp di lu xaraam yu nekk ci. waaw yépp comme niñ tuddoon rek waaw mu ne daalika gis nga lool nag jàpp na asamaan ak suuf daal ak li ci diggante boroom bi ko fee indi ci neen daal ci caaxaan noonu mu ne loolu mooy zannul ladina kafaru mooy njort lu ñaaw yi nga xam ne mooy ñi weddi boroom bi loolu lañ jàpp dooy wax ñu naan dañoo libre nit ñi dañoo ñëw fii il faut vivre saa vie da ngay dund sa dund boo fi dundul ba dee yaa ko defaa fa waylun suñu borom kon ne toskare nga waylun xurumbugal fa waylun mukk lilladina kafaru ñeel na ñi nga xam ne ñoo weddi te am njortu yu mel nii jàpp ne daal àddina bi dañ leen fi indi mooy dañ fee nekk jàppuñ ne sax dañ leen fi indi ñoom pour ñoom nature bee leen fi indi ñu bari ci ñoom am na ñoom dañ ne yàlla mais jaamuñu ko ñu ngi topp seeni bànneex ak iblis ak ay taalibeem mu ne fa waylun kon kukku mbugal xuru mbugal malheur lilladina ñeel na ñi nga xam ne kafaru ñoo weddi minan naar yi ci mooy mbugal moo xam ne mooy jóge ca safara waylun kukku woo gële ci safara mu ne am wala boog najalul ladina amanu ndax ñun borom bi yéefér yi dañoo foog ne ñun dañuy jàpp def alladina ñi nga xam ne amanu ñoo gën borom bi tabaaraka wa ta'aala te dëggal wa amilu saalihaati day jëf-jëf yu baax yi kal mufsidiina waaye ñu def leen daal comme ñi nga xam ne ñooy yàqkat yi fi lardi ci suuf am wala boog nañaalu dañuy def almuttaqiina way ragal yàlla yi kal fujjaari comme daal kàccoor yi ci kaw suuf ne loolu dañoo foog ne daal mooy ñi jëf lu baax te ragal borom bi tabaaraka wa ta'aala borom bi day ñëw jàppe leen bu ëllëgee ak fii ci kaw daal comme yi nga xam ne ñoom ragaluñ borom bi ci